ñu ngi woon ci laaya bi nga xamante ne mooy juróom ak benn fi suñu boroom tabaaraka wa ta'aala do waxe baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhalladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu am tusiibuu qawman bijahaalatin fatusbihuu 'alaa maa fa'altum naadimiin kon li muy waxe ne yéen ñi gëm te dëggal in jaa'akum dem dikkal na leen faasiqun ab génn topp bi na bayin ci ab xabaar fata bayyanu na ngeen ko leerlu waxoon nañ la ci beneen jànginu alquran bu wér fata sabbatu na ngeen ko saxal fexe ba saxal l'information boo bële xabaar boo bële mu leer leen ne noonu la ba la ngeen da ndax bu ngeen ko deful li ngeen di risque kat mooy an tusibu ngeen dal qawman ay ñoñ bi jahaalatin teg ko nag ci loo xam ne ak réer la ndax ndax bu xam-xam teguwul ci lu leer fa tusbihu bu ngeen ba mbir ngeen xam ne ah ndeke a kaw ndax ci ñu andil xabaar bi ndeke xabaar bi demewul noonu ngeen mujje ko naa laa ma fa'altum ci li ngeen jëf naa di mii na nekk ñoo xamante ne nii li ngeen koy rëccu lool waxoon nañ la ci jotaay bii weesu li nga xam ne li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moom la tudd naan moo waral aayat yi wàcc muy xew-xew ki nga xam ne mooy al ibnu Uqba ibn Abi Mu'ayt nekkoon frère ci Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan nga xam ne ñoo bokkoon li nga xam ne mooy yaay lañ bokkoon waaye bokku ñoon papa te gis nga ndaw xam nga waxoon nañ sax keneen koo xam ne boom frère ndaw si la woon waa jii ñu tudd al-Walid bi ñuy gis suuratul Mumtahana ñoo ñu doon jóge Makka ci jigéen ñi ginnaaw sulhul Hudaybiya di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te accord yam amoon mooy la doxoon diggante Makka ti ay nga ñu signé woon kene bu kenn jógee Makka ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy delloo ba ndaw soosu di di uh, Ummu Kalsum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt nekkoon frère sœur la woon ci ndaw sii nii ci waaj yi nii al-Walid wa ka foofu ba ñuy wax loon tuddoon nañ al-Walid mi léegi nag borom xam-xam yi kon nañ la waxoon nañ ne ci moom la wàccoon ci xew-xew moom waa Banul Mustalik loolu nag moom moo gën a siiw li ñuy nettali waaye nag nettal càllale yooyu yépp di ko wax amul benn boo xam ne wér na ci lépp ay da'if la bi ci tane mooy bi nga xam ne moom la al imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhi daal di soloo ci musnad bi te ci sanadam dafa am da'fu mooy ne wérul mooy ne càllale boobu tamit wérul al imam at-tabarani al imam ibn mardawayh ak ñi ko soloo ñëpp amul dara loo xam ne mooy nekkali boobu dara wéru ci mooy li ñu waxoon bii weesu mooy ne nettali la boo xam ne amul dara loo xam ne lu ci wér la waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bari luñ koy nettali di ko wax ndax loolu dañ koy saabu buñ agsee ci laaya bi dañ naan ci moom la wàccoon waaye loolu noonu ku mel ne al imaam Ibnul Arabi al Maliki rahmatullahi alayhi nekkoon benn boroom xam-xam bu mag. dëkkoon fii ci l'Andalousie fii ci l'Espagne nekkoon benn boroom xam-xam yu gën a mag ci ngiiru Maliki def na tafsir bu mat ci suuru ci alquran dane moom nettali bii nii du dëgg demewul noonu moom moom moom que ne li liñ ëpp li ñuy wax naan ne al-Walid la doon wax ibn Uqba mu ne loolu moom demewul noonu li koy njëkk a wane mooy ne càllale yi amul benn bu ci wér kenn manuma fee indi loo xamante ne lu wér la te nag ci l'islam manuñoo jàpp ay nettali rek parce que ñu koy nettali noonu alxuraan nañu wax léegi ne fatasabatu fatabayyanu bu leen ab information ñëwee léegi est-ce que dañuy nettali naan lii moo xew ci àqu diw koo xam ne saxaaba la tout le temps ñu koy nettali bu ñëwee naan moom la tam li ko ñi naan moom la amul benn càllale bu dëgër bu ci am même na ko mel ne imam ibnu ki nga xamante ne ibnu abdil bar al andalusi moom itam foofu la dëkkoon di andalusi ci Espagne boobu nekkoon moom it boroom xam-xam bu mag ci boroom xam-xamu maaliki yi rahmatullahi alayhi boroom ak tamhid ak al istidkaar ak téere yu am solo yooyu doon shara li nga xam ne mooy muwatta bu al imaamu Maalik ibnu Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhum wa ardaahum même moom bu dee man moom xaw ma da man de na ne laaya bii ki nga xamante ne boroom xam-xam yi dañ ne mu ngi wàcc ci al Walid man xaw ma mooy mooy boolooy boroom xam-xam yépp loolu lañ wax mu ne man imaam ibn Abdul Barr de xaw ma ku wax lu wuteek loolu même bu dee wax na loolu ki nga xam ne mooy alqaadi al imaam Abu Bakr ibn al Arabi rahmatullahi alayhi nekkoon mbokkam tamit dane dara loolu noonu amul loolu daa demewul noonu parce que càllale yi amul te tamit am na benn nettali boo xam ne day remettre en cause mooy wane na nettali bii demewul noonu ndax kat nettali nañ jële ci ki nga xamante ne mooy al Walid bii ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt mu ne keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ubbee Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima moom al-Walid bokkoon na ci xale yi nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci waa Quraysh du dëkkoon Makka dañ leen doon indi yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy raay seen yi mu ne man al-Walid jotul woon a ndax dafa amoon lu ci newoon moo tax raayu ko woon moom alayhi salaatu wa salaam al arabi al maliki rahmatullahi alayhi mu ne waa xale bu tol noonu ñu indi leen da xam ne bu dañ leen di indi sax ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam raay seen bopp di leen ñaaneel di ko barkeel naka lay xale bu tol noonu ñu koy yónni muy dajale ay zakat loolu loolu daa manula ne ta nettali bii nii loolu mu ngi xewoon atte Makka ñu ngi ko ubbi ci euh, juróom-ñetteelu at bi mooy ne te waa Banul Mustalik moo jiitoon waaye dëgg la at zakat yi ñu ngi ko doon joxe ba nu yonent bi alayhi salaam di génnee àddina mu ne xale bu mel noonu moom dafay manula nekk ñu koy yónni muy dem di dajale ji ay zakat mooy loolu day wala ne loolu demewul noonu waaye ñun dañu naan ne al imaam al qaadi ibn al arabi al maliki rahmatullahi alayhi moom itam nettali boobu mu nettali boobu it wérul waaw dañ naan nettali boobu it càllali bi wérul kon nag léegi lan moo xew mooy kon dañoo am ñi nga xam ne dañ naan alwalid la dañoo ëpp fuuf ak ñi koy dàq ni sax dootul moom comme bu mel na al-imam al-qadi al-maliki rahmatullah alayhi ibn al-arabi moom itam da moom mi ko dàq ci li mu ko teg tamit dëgërul waaye boo gisee ku mel na al-imam al ibn abdul bar mi ñu la waxoon radiyallahu taala anhu wa arda ak ñooñu mooy ne moom bi ñu koy tarjamaal dañ koo boole ci ñi nga xam ne ñooy euh, xale yi saxaaba yi kon nag kooku loolu it leneen la luy wane ne kooku moom de toute façon mooy nettali bii que ak al la moom même bu dee moo gën a siiw loolu noonu mooy dëgërul te demeewul woon noonu wallahu ta'ala a'lam loolu la ñu gëm te loolu la ñuy doxe ndax tamit mënuñoo jàpp naan nettali bi siiw na ku nekk koy wax rek ñu def def ko diine déedéet bay wax ci ak koo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam lim leen seedeel ñoom saxaaba yi ak alquran dafa wuteek lu mel noonu mooy yoram ñépp ñoo nekk ñu wóor amul kenn koo xam ne ku ñuy jam la ci say nettali kon nag loolu noonu loolu nag tekkiwul ne kon ñoom ñu def bàkkaar bu mag dëgg-dëgg dinañ ko def kay mën na leen a dal comme Seydina Ma'iz mi nga xam ne rahmatullah alayhi moo jaaloo dinañ ko gis bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy suuratu nuur ba ni nga xam ne noon lañ koy tegee daan ya ak yooyu yëpp ak ñi nga xamante ne nii gisoon nañ ko sax bi ñuy gis ñi nga xam ne te dinañ ko gis ci xaadisatul ifki ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom mistax ñooñu ñëpp radiyallahu anhum mooy yoo xam ne ay ay bakkaar yu defoon loolu day lay am waaye kantaa di wax lu amul mu leer lii amul mu koy wax loolu noonu moom moom moom demewul noonu même bu dee am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne dañ ne bon nañ saxal nettali bi waaye nag mooy ne faasiq bi tekkiwul ne moom kon mooy këne da koo tey xam ne ñoom du lii mooy ne moom njortu la ndax comme da leen gis ñu bari ne mu am njortu ci ñoom këne ah ñii mbaaru dañ maa bëgg a ci kaw njortam boo bëri te comme que daa amoon ak noonoo ci ak ñoom ca jaahiliya mu jàpp loolu loolu mu jàpp ci xelam que ne loolu la mu dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye nekk loon mukk lu mu rek wax lu amul noonu waaye loolu lépp lu rafet la comme interprétation waaye daal la naan nettali daal sabbit mooy saxal ko ba pare nga door génn ay atteeg yooyu mooy wallahu taala la mbir mi demewul woon noonu de liñ xam daal mooy ne daal suñu borom daal xamal nañu képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci ñi nga xam ne borom borom bi tabaaraka wa taala dina la yi nga xam ne yu jagoo yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy fokk nga nekk koo xam ne traitement des données mooy information yi ñu jox. waaye xam-xam ke information kenn du xam ne dëgg la parce que mu nga Seneweb mu nga fi nga xamante ne mooy le soleil wala mu nga sax Al Jazeera wala CNN wax nañu ko waa France 24 wax nañu ko loolu tekkiwul dara loolu tekkiwul dara ci ñoo xamante ni ne bés bu ñu leen nee jàpp leen na leen yéen li ngeen wax da ngeen a yàq deru nit léegi dañ leen di yóbbu kaso ñu ne jaral nañoo dem kaso waaye du ñu wax ki nga xam ne moo ñu nettali nettali bi lépp lépp tegu rek ñu naan ab corbeau lañ koy tuddee naan waala joo xamante ne nii du ñuy défendre suñuy source ñooñu ñu mel noonu seeni wax jaru la dàq ganaar fekk amul lu ñëw di ko leeral mooy tekkiwul dara kon nag affaire yi loolu la mooy xam-xam gis nga information dangay ngay nekk koo xam ne da nga koo war di da nga koo war di leerlu ba mu leer ni nii la demee woon nga man koo sukkandikoo bu demewul loon noonu tegewul na la yóbbu leen ko ca santaare ba muy sa poubelle ba ak ku ko mën di wax nag waaw lépp nettali bu yàq diggante di nettali naan diw nee na diw def na nit waru la koo wax nga gëm ko ci saasi ak kooku nu man di dem bu dee ne lu safaanoo la lu dut noonu bu ko gëmawul de ak kooku ku man di toll bu nga ko gëm ndax suñu borom moo ñu wax fatabayyanu na yen ko leeru te nag comme li al imaamul Ghazali rahmatullah alayhi waxoon ne nag gis nga boo bëggee mucc ci li nga xam ne mooy ak rammaaj ak yooyu daa am noo war a def bokk na ci ki lay nekkal loolu doo ko gëm tamit doone comme que nettali na ma xaaral ma vérifier daal di wëri saytu est ce que sax li ma wax dëgg la mu ne loolu tamit doo ko def de ndax boo ko defee yow da ngay nekk koo xamante ne nammaam nga ba pare te yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na laa yadxulul jannata qattaat laa yadxulul jannata nammaam neew na du dugg àjjana mukk ki nga xam ne ab rambaaj la ab koo xam ne day tas ay diggante di jaxase nit ñi kon ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw